خير دين billahi min ashaytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen baalu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuququl iman moo koy ànd ak yéen bi weeru bi gi tàmbulee ba tey jii di ñaar fukkeelu fan beeg ñaar ni leen ko waxe woon ñu fas yéenee dalal suñu sëriñ suñu mbokk di koo xamante ne tamit ci wàll gi lañ ko xam ci lay yëngutu ci lay xëy ci lay gont muy sëriñ Hamzatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad di ko xam ne ku ñu xam ci liggéeyal sëñ bi la ci wàll gi nga xamante ne ci la mu assasa bi di mu ànd ak sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdul Xaadir ànd tamit ak sëriñ Cheikh Abdou Mbacke moom sëriñ Dama Atta ànd tamit ak sëriñ Hamsatu Jaxate mi nga xam ne duñu ko présenté ti ci jataay bii nii ndax bokk na ko ñoom ay yoon yoon mu ànd tamit ak sëriñ Abo mbakke moom sëriñ Moudou Habib moom moom tamit di koo xam ne moom sëriñ euh, di koo xamante ne moom tamit ku ñu miin ci jataay bii la ànd tamit ak sëriñ Fallou Boussa kon ñoom ñëpp ñu jóge Touba tey jii ñëw bokk ñun jataay bi ngir xam ne rek waar bi nga xamante ne moom la ñu sëriñ bàyyee ñu fiy bay ñoom tamit ci waar woo rek lañu bay ba fépp foo xamante ne dégg nañ fa lu mel ne loolu rek faw ñu dem fa féenee fa seen yéene kon tey jii ñooñu la ñu fas yéene dalal ñoom ñoom ñëpp nag incha allah wala ñu bari ci ñoom rek bu fekkente ne waxtu bi may nañu ko kenn ku nekk rek da nga jël kàddu gi su ko defee indi as ci li nga xamante ne jàpp nga ne bu ñu ko jëfandikoo danga nekk lu ñu am njëriñ kon li ñu njëkk a def mooy dañuy njëkk a jox kàddu gi. sëriñ Hamzatu Mbakke moom sëriñ Abdul Ahad su ko defee dana ñëw ci daruratu hifsi turaasil xadim yi muy war gi nga xamante ne moom lañ war a sàmm doona li nga xamante ne moom lañu sëriñ Tuubaa bàyyi suñ noppee dana jox kàddu gi tamit sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Xaadir su ko defee moom tamit dana def taxaw seetlu ci loolu nga xamante ne moom la sëriñ duñu waxtaane suñ ci jógee tamit danañ jox sëriñ Abdul sëriñ Cheikh Abdou Mbacké moom sëriñ Damata moom tamit dana jël kàddu bi suñ noppee tamit dana jox sëriñ Hamsatu Jaxate mi nga xam ne moom miin nañu ko ci jataay bi ak ci jataay yeneen yu mel nii su ko defee dana tënk li nga xamante ne moom la sëriñ si doon waxtaane suñ ko waxtu mayee tamit sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Modou Awa Balla moom tamit insha allah xam naa ne bu fekkee ne waxtu may may nañu ko danañ ko jox kàddu gi su waree moom tamit moo indi ay taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi di waxtaane kon ngir njëkkante waxtu rek dañu daal dugg ci liggéey bi xam naa ñu fàttali rek ne suba insha allah ci àllarba ji danañu dalal sëriñ Saalihu Ndiaye mu fas yéene ànd ak ñun ci daayira daayira yi nga xamante ne moo nekk ci yoonu murit bu dee ci alxamis ji insha allah sëriñ maam sëriñ Mbacke maam Cheikh Mbacke moom sëriñ Xaadim Awba moom la ñuy fas yéene dalal. mu fas yéene ànd ak ñun ci ahamiyatu du'a fi tasawuf muy am solo goo xamante ne ñaan am na ko solo ci tasawuf bu dee ci ajjuma ji incha allah danañ ànd ak sëriñ Xaadim Mbakke moom sëriñ Abbas mu ànd ak ñun ci as-siyaasa mas mas'uliya muy politique ak responsabilité bu dee ci gaaw bi incha allah te ci lañu fas yéenee euh, tëj liggéey bi ci lañu fas yéenee yëkkati jotaay yi danañ fi ànd ak ay kilifa yu baree bari bokk na ci ñooñu sëriñ Cheikh Abdou Mbacké moom sëriñ Gaynde Fatma moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moom dana waxtaane insha allah al muridiya amaama tahaddiyatil i'lamiyya wa tanzimiyya mooy mouridisme ci kanam defi yi nga xamante ne defi communication la ak défi organisation incha allah tamit ci bis bu mujj boobu danañ ci ànd ak sëriñ Maxtaar moom sëñ Mamoor moom sëñ Masamba incha allah sëriñ Basiir Mbàkke moom sëriñ Abdou Khoudoss dana ànd ak moom ci bis bu mujj boobu noonu incha allah kon ci tënk rek loolu mooy li nga xamante ne noonu la programme semaine bu mujj ci liggéey bi noonu la fas yéene doxee kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëñ bi su ko defee mu ñëw ci tomb bi nga xamante ne tomb bu am solo la tomb bu mot a bàyyi xel la euh, xam naa ne ñu fàttali rek ne euh, ñi nga xam ne ñoo fi indi woon ay laaj yu aju Euh, kuréel gi nga xamante ne ñoo amee gëstu laaj yi fiq yi ak tontu ko incha allah danañ tontu ci laaj yi nga xamante ne moo fa dotoon te aju ci wàllu fiq kon ñu jox kàddu bi sëriñ si yi nga xamante ni ñoo fi teew ngir ànd ak ñooñu ci waxtaan yi ci tomb yu am yi incha allah yàlla na yàlla dafa tawfiq dafa ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi mbokki Darou Mouhty ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di am mbégte mu rëy ak bànneex nag ci ñëw bokk ak jataay jotaay bii muy jotaayu xam-xam di jotaayu mbokk di jotaayu sàmm kulëre ndax ku ne xam na ki sañ ci dëkk bi ni mu ak Sëñ Tuubaa ci bokk ci xaritoo ak ci kóolute bu ko sëñ bi wóolu woon ko rek jàppe ko xarit waaye boroom dëkk bi xoolul loola gisul loola tali bi nga la xooloon sëñ bi doy loo ko loolu wóolu ko di ko liggéeyloo liggéey ba mu koy rafetal ba suñ jonni tey ji ñam yaroon itam ak ñam jur tayale lépp rafetal ko ba suñ jonni ji kon nag bu ay sëtam ak sëtaatam taxawalee lii ngir dundal ndono loole ak sàmm ko dañ ci am mbégte bokkoo gën ànd ko yéen ba kare muy jeex te ñaan yàlla defal leen ci ndam nag saahir ma bàcc ndono li moom weesuwul diine rek akuk taalibe diine nag ki koy sàmm dëgg-dëgg da koy dundal te bañ koo dundee waaye kiy dundee diine te dundalu koom da dafa sànk ndono daf koo sànk ki koy dundeel ki koy dundee ba noppi nekk di ko dundal kooku mooy ki koy sàmm te suñ borom dafa fonk diine ba wutal ko ay ndaw yoo xam ne dafa leen yoon ci nun ngir ñu leeral ñu ko jàngal nu ñuy suñu adduna jage ak suñu àllaaxira jage muy ay ay yonent bu doon kenn du ñaar du ñett waaye cent vingt-quatre mille la sànn ay anbiya ak mursal yónni leen ci ñun nag jóge na fi ay yonent amul ci kaw suuf waaye nag daraje ñor ñu yóbbaale wuñ ko moom lu toll noonu ci awliya toujours ñu ngi nekk ci kaw suuf ba addunay tukki di sàmm ndoone rek ak dundal cent vingt-quatre millions yi nam tanaan na ca trois cent treize yoo xam ni da leen dolli ay daraja ñu nekk nabil mursal ay grade yoo xam ne dañu koo jox di dundal diine di ko sàmm ku leen masaa ñoom su borom daleen di alak noox ak ñépp gis nga ni alk mosaa gis nga ñu alak ci nit ngir wedd ndigalu suñu borom xaj na nag bi Seydina Muhammad ñëwee la sutura si am ba ku weddi dootoo al ba tax nit ñi nekk ci li ñu war a nekk caaxaan yi bari pom yu bari te dara fekk ñu jàpp ne dëgg la ba ci yóbbaale ñu bari yàlla na ci yàlla musal yooyu nag nga xam ne ay grade lañ ñoo gën a fort ci ñu yónni naam amatul ay anbiya waaye ñooñu sëñ Abdou Diakhaté nee na ay murid lañu 313 yëpp ay taalibe sëñ Bamba lañ nee ni ko di baram yi wóore la ko wóore kon war nañoo mën a sàmm doona li maanaam ñooñu ba léegi war nañoo mën a sàmm doole sëñ Tuubaa ba dara ci sax dara ci yàq waaye nag seytaan yi dafa bari doole 313 yooyu itam tànnaat na ca am na ca 4 am wala ñenn ñoo xam ñoo nekk ulul xas mu joxal yéen grade yi gën a foor yooyu musaa ci la bokk suñu borom wax ak moom wa kallama Allahu Moussa taklima ba ko Seydina Muhammad déggee da ko caa ñee lool mu jëlaat Ibrahima wax ak moom ñu wax taxasallahu Ibrahima xalil daf ko xarit yonente bi ñee ko ci lool mu wax ak Seydina Isa ni wa ayyadnaahu bi ruhil qudus bi ñee ko ne ko nag yow su yàlla doon am doom bul bëgg a nekk doom yàlla nekkal jàmm yàlla qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awwalul aabidin loolu nag moo dik taalibe rek moom lañu fi Sëriñ Tuubaa bàyyi ñu war koo sàmm kii ñu nekk ci borom sàmmoon na ko kon bu nu Sëriñ Tuubaa bàyyee lu toll noonu war nañ sa xar suñ tànk tubéy ngir ñoŋal ko koo xam ne lépp ko defal na la ko lépp wutal na la ko bàyyi la dite ko taalibe ngeen ko sàmmal ko war nga caa mën a xëy di te gont ba dara du ko ruur dëggal naan nag jafe na lool ndax jamono ji ñu toll yàq gi dafa bari <coughs> waaye nag ku bëgg a sàmm doon dëgg dëgg dëgg da nga yor jikkoy Seydina Omar da dëggu ba noppi nooy nooy te dëgër ngay def am na benn bis bi mu nekkee amirul mu'minin ci naqari tam ak tàngam muy wër dëkk bi si xaaxul madina di wër ñi nekk ñi def naka sul noona borom bu ñu tëju ci benn néeg benn ñuy kar wala ñuy naanam ñol walla ñuy fo bi mu ñëwee ak bañam lu bon tax fëggul dafa dugg ci néeg bi rek jaar ci fenêtre commencé dal ci kaw nit ñi ñu ne ko ah noonu de buñ tooñee suñu borom benn yoon yow tooñ ko sa borom ñett yoon ndax suñu borom dafa wax ne wala tëjee sa suuf te yow da noo yëdd wax na itam waatul bu yootam abwaabiha te yow jaaroo ci bunt wax na itam laa tadxuluu buyuuta xayri buyuutikum hattaa station foogoo waxu asalaamaaleykum moo xam ne wax nañ ko dëgg mu jéggul ñooñe mais yedd leen bañ bàyyi ko kon kuy sàmm noonu war ngaa jikko am na ci loo xam ne itam muy sajoor ridwaan garab gi nga xam ni ci la saxaaba yi doon jaayante ba fi yonent bi jógee dañ ko bëggoon def ab sëriñ daanaka di ko wër ak di fa yendu dafa xëy xëy garab gi ñu jàppe ko yëfar mu ne garab gi yéen tax muy doon dara ndax li ngeen fa jaayante moo tax ñu fonk garab gi waaye bu dul yéen garab gi doon benn atte loolu nag moo xew ci xasida yi Sëriñ Tuubaa yi léegi nit ñi dañ koy jaamu def ko sëriñ wut mbaat toog fa di ko jàng di durus bañ a liggéey ci yàq ndoonee la mbaar mel noonu dañ ko war a toj bàyyi ñuy liggéey dañ ko war a fu mu nekk dañ ko war a daane bàyyi ñoo ñuy liggéey loolu mooy dëgg kon yi xew te yàq ndono yi dafa bari tëkku yokkul yaa wàññi toog sab néeg rek di dundee lee sëñ bi defal amul benn njariñ féetewoo sëñ bi fenn maa ngi fàttaliku bu sëñ Abdou Xaadir wàcce bu liggéey maag alaj bési bi ñoo àndoon siyaare la sëñ Modou Abdou Khadir mu ne ma jàq naa tiit naa de jàqalu tiit mu ne ma doomi sëñ Tuubaa yi day ngi dem te ñii fi des léegi kenn ku nekk toog sa kër naan magu manum lëm te boo yëree lëm ma doo ca fekk dara waaye nag nii nga def su ko ñëpp defoon moom danaa rafet njort ñëw gi nga ñëw ci noonu de sant naa ci yàlla bu baax a baax daal di nag sun bàyyi niñ mel ñoom bëgg na nun ñi ñu mel ni waaye dañ koo mënut nii suñ bàyyi mel suñ bàyyi bëgg nañu mel noonu waaye ñoom suñ bàyyi mënuñu ko kon nag lii tax ni mel ñoom mooy jaar fañ jaar rek roy leen di dundee diine bu cëng di ko dundal tege coon yi bañ ko wàcc sëñ Saliou daan na waxtaan bu masaay wax dongay toog di waxtaan ak ñoom daal ni leen bu leen gisu bàyyi faal mukk mukk muy muy ñàkk a julli wala muy ñàkk a wor ba ngeen ñee ko ci wala ngeen xeeb ko xaj loolu day ndigalam noonu lii suñu ndigal mooy jaar ci yoon di jàng alxuraan di julli ak liggéey lii sëñ Tuubaa digal ci laa jaar de ci laa jaar sama jot koo ma déggal tam ci laa la jaarloo te léegi nag dañoo fent yu bees yor sa kër bu rafet sa tabax bu rafet dajale xale yi di leen mooy mooy loo yàlla leen wayafal ak jaamu yàlla leen dugal àjjante déewagul ci ndaw lu tuuti tuuti bañ gëm la topp la ko koy def yaa ngi loon nit ñi te sëñ Abdoulaye daana wax nee na fu mel ni soow ak dëkk mi noonu seex fa daa yomb lool ndax nee na mooy yàlla gi ñu def soo leen ko daganalee ñu ànd ak yow soo leen waaw soo soo soo ko bokkeek ñoom di ko def ñu topp la soo ko dul def dagg na leen itam ñu ànd taag ñu topp la waaye ci soo leen bëggee tere soo leen ko bëggee tere ñu bàyyi la mi kenn du leen tere ko kenn ko bëggee tere ñu mel te nag ànd ak nit muy fo ak mooy yàlla dara jëru ko xaalis jëru ko dara jëru ko te ñi koy def yépp loolu rek lañ jublu te mi ngi fees dellu ci yoon indi njàngale yoo xam ni sëñ Touba xamu ko mbooloo yu bees yi sëñ Sall ko wax nee na boo gisee du ci ak daayira nee na du ma ci wax ndax sëñ Touba da koy bàyyi ci dara soo ma di ko wax loo xam ne amu ci xam-xam wax ni la maa ngi la ciy déglu te di la ci jiital maa ngi la ciy déglu te la ci jiital ndax dey xam ni lim gëm gëmoo ko te li nga gëm moom xamu ci dara moo tax du man du la ci bàyyi la te di la ci déglu du la ci tontu. léegi nag widd bu yàgg boobu lañ remplir ak i fen ba ñëpp jàpp ni dëgg la tey dafa mat a ñuy woote ceex ak ceex gëj na fi ci jamono Sëñ Tuubaa Sëñ ci boppam moo daan duy ndab ba mu fees muy falgat di tuuru mooy nit ñi mu daan duy ñuy bëree baatin seen biir mu gis ni liy tuuru ci ndab bi moom ñoom jàppuñ ko ko yàq waaye moom ak yàq la ko jàppe ba tax mu set sopp méthode bi mu daan bi mu daan defe léegi day duy nit nit ki ba mu fees dell mu tëj ko ub ndab la tëj caabi ja doo xam fu caabi ja nekk ndab nit ki ñu duy sax doo xam ne ci moom doo xam fu caabi nekk léegi nag da ngay koo xam ne ndabul kese la di bàkku naan mën a diw mën a diw mën a diw di woote wilaaya toog lu ne ma koy woote yooyu itam ci yàq ndoone la bokk dañ ko ci war a génn ndax da cee bokkut jot na sëkk nag liñ bàyyi itam bokk ñu dugal ko li ci dugal te bokk tam ñu génn ko boo waxee rek ñaan sëñ bi def na lépp dëgg la naam sëñ bi def na lépp waaye nag ku defar ne bu baax dugal la ci lépp entretien rek war la ci nga bàyyi poussière bay dugg unk yi dugg ba da yépp ci yàq mën naa ñàkk te sëñ bi defar na lu lépp sàmm rek ak wattu moo ne fi bàyyi kon war nañ ko rafetal sun maam jii de moom wàcc na ndax garaaj yooyu ma la wax yépp am na ko sëñ Tuba loolee Moussa amoon ci loolee Moussa amoon suñu borom wax ak moom sëñ bi am na ko ci ci sëñ xarit googee am na ko sëñ Tuba kàttan googee moo waxoon Isaa itam maam Cerno am na ko sëñ Tuba waaye taxul mu soppi ko mukk de taxul mu beew mukk na ma yàlla bal ci waxin sàmm na ndoonali rafetal na ndoonali ci liggéey lañ ko xam ak jaamu yàlla léegi nag loolu amatul nit ñi liggéeyatuñu jaamuñu yàlla te di ko wér ci ñooñee te nag nit ki di feeñal ak bëgg yàlla ba noppi di ko may kenn mënu koo xam tansil illaha wa anta tusxiru hubbahu hasa al amri fi lqiyaasi badix law kaana xubbaka saadixan la attaxtahu inal muhibba li ma yuhib mutib qul in kuntum tuhibbuuna llaah fattabi'uunii yuhbibkumullaah ku bëgg Sëriñ Tuubaa la bëgg da nga koy bëgg la bañ nga bañ yor sa doon bu dee di jàng def ko sëriñ xasida xaj na mat na sëriñ waaye damaa jàpp ni ya mat lu mel ni ay tasawudu siraar ay tasawudu zubaan ay naxdu xadaal xaaj ay masaalikul jinaan ak i munawwari sudur ak i mawaahibul qudus xaj na yooyu nga xam ne da lay digal ni ngay jaamu yàlla digal la yar ak teggin jàngal ak taalibe yooyu xaj na moo doon sëñ waaye damaa jàpp ndal ku ne ci kaw suuf dangay am sëñ bu ne ci kaw suuf bu ñu demee yow xiyaam nag sëñ Tuubaa di suñu sëñ ñun ñëpp. te lii dox ci jamono ji gisoo woon ko ci mag ñi. gise woon ko fi sëñ Tuubaa yar te nag liy danse dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ku mel ni man am satu mi nga xam ne waajuram da koo tegoon ci loxoy doomi sëñ Tuubaa mu nekkoon ak moom ba jóge fi la ma yaroon nag la ma ma bàyyi ko te mu wóoru ma ni sëñ Saaliw bi ñëwaat mukk ci kaw suuf di tegaat ci yoon man maa koy fekke rek ngeen ma tegaat ma ci yoon la ma nekkoon nag ak la ma digaloon su ma ko bàyyee boobaa lu may wax ak moom loolu moom bañ doon bañ a nekk sax moo gën ñi nga xam ne nag amuñu sansu jaar ci ku sëñ Tuubaa yar wala kum defar kooku moom ciw xel la war a nekk daa war di daw ngir jote léegi nag ñooñee waroon daw jote nag dawuñu dañoo toog jàpp lépp na leen fekk fi toog koo xam ne tuubit nga xamoo sàkku islam xamook taalibe dugg ci dine ji ki démb rek commencé woote lu ne may nañ mu leen defal nañ ma leen bàddil nañ ma ubbil nañ ma loolu dëgg ay caaxaan rek la dafa am loolu bala nga koo xam xaw a may la xa illa si sabaru la xa illa xaw a dee moo koy may waaye toog ci kër gi rek mayewul dara kon di taxawal yu mel nii nag ndoneel di ko jàngal xale yi la am njariñ la yéen day gën naa leen ndaw yéen waa Alwafa gën naa leen naw baax ndax lii wóor na ma ne ki tëdd fii di bëgg na ci yéen loolu kenn nattable ko ndax lii dong la bëgg lii dong la nekkoon tamit kon nag su ngeen leen ndaw a na wuti xaalis wala wuti leen bàyyi ko di dul na loolee siggal ngeen ko sagal ngeen yàlla na yàlla siggal sagal leen loolu mooy li am solo maa ngi tooñ nag war naa fi fekk samay samay samay mag yu bari sati borom dara yu bari war naa leen fekk waaye fekkuma leen fi waaye ñi fekk itam xam yéen leen di wut ndax kat lii mooy dëgg de lii mooy dëgg moo sos dëkk bi moo màggal dëkk bi te gàncax nag la koy saxal moo koy la koy saxal rek moo koy màggal fii positif ak diine ko saxal moo koy màggal ku ko fi wacc wóotu leen itam doo gis dara te boolee ak sëñ bi na la yàlla yàlla musal kon wax ji mën naa bañ a gudd ah moom daal sant nañ bu baax yéen ndaw ñi def lii te leen bàyyi xel nag nit ki moom bu fekkee moo wax asadu an laa ilaaha illallaa di jullit tënk na boppam wal ba wax aslamtu si di murit tënk na boppam bu dëkkee ci réew mi nag nekk citoyen kon liy defar réew mi war na caa yëngu kemt lay kàtt nag te nag liy defar eh, réew mi mooy lii rek jàng ak liggéey moytu fo ak caaxaan dëgg gi ne fii boo gisee eh, li nga xam ne yàgg rek moo wóor maam Thierno njabootam gi ak njaboot Sëñ Tuubaa dañoo niroo sax boo seetee sëñ mu daw bàll dafa xaw a niru sëñ Modou Fall Dior te sàmm njabootu sëñ Tuubaa bi mu fi jógee ak pësteefu sëñ Fall woo doon taalibe sëñ Abdou Khoudoss mi moo ko seetee mooy itam moo ko sëñ Abdou Khadre da fonk diine fonk suñu ak sàmm noole benn lañ ci loolu yàlla gisuñu ko dëgg rek bàyyi see xarit bi fi jógee dafa niru sëñ Abdou Khadre ci constitution tabax jumaa yokk jumaa tabax ko sëñ Tuubaa dara du ci asar tey ñu gëm la la seeni waajur nekkoon sañ am sa boo ko masaa fekk sañ Abdou Lahad fa jóg ak sañ Souhaïbou ñoom ñëpp ay naw lañ ko jàppe waaye moom moo jàppe boppam taalibe ba ci ba sant ñi loolu nag lu mat a sàmm la su mag ñi jeexee ñu jàpp ni jëf yi dafa yem de yàlla du may da nangu te mag ñi liñ yor dañ koo jënd ku ñaan ñàkk su jëndee yaa moom li nga moom nag lu la neex nga ci def waaye mu rirandoo nag gis li ngeen am ñu ñee leen moo tax ñuy tilimal li ngeen yor te li ngeen yor rek kay dëgg bu leen gis ku bari mbooloo mukk mukk ba ngeen ñee ko ndax sañ tubaab boo gisee mu jóge Mbàkke ñëw Darou Salam sañ ci Darou Man daw nit ñi ak li la ci loxo nit ñi rek moo ko léegi nag nit ñëpp dañuy wuti nit ñi di leen këppatal ngir lekk li ñu yor wala xeesu bi daa yoon ci yàlla musal amul njariñ de kon nan dox te bañ a geesu te pakk yi am nag ndax ku jaar ci yoon ba dëgg sa baay nga jamoon sa maam wala sa baay jëm la da ngaa war a sant yàlla te yéen ñi di mel ne dëgg jamon seen maam jëm na leen ndax lu ko dal dunde diine ak ak roy Sëriñ Tuubaa rek moo ko yóbbu kon nag su ngeen day lee fii ndaw ñi leen jàngal xam-xam leen leeral doxin mag ñi ak di sàmm doona yàlla na leen yàlla sàmm te otti leen taar leen ci barke sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi ñu ngi leen nuyu te di leen siyaar di am mbégte bu baax a baax ci teew gi teew tey fii ci Daarul Muxti fekkee si jataay yi nga xam ne suma bokki bopp yi nga xam ne ñoo ngi koy organiser at mu jot waa di ko def fi ay waxtaan yu jëm ci diine yu jëm ci sëriñ bi ak yu jëm ci ijtimaa social yépp ñu koy déglu at yi yépp di ko fekke si di ko dégg bu baax a baax yàgg ko bëggee ñëw teewe si yàlla muy dogal tey ñëw tey jii di ko doore teewe ñu ngi ciy am mbégte bu baax a baax a baax te leen ci ndokkeel bu baax di ca di ko rafetlu bu baax a baax a baax muy jataay bu am solo yoo xam ne bët bu set danañ ci jël ay bind yoo xam ne ku ci bëgg a jariñu ku ne danga ci mën a jariñu weer wépp dañ ci am duruus yoo xam ne si yëpp yu ñuy jariñ fii ci àdduna yu ñuy jariñ fee fee jëm kon nag ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax te di leen ci ñaanal seen mbooloo yi fi ngeen bëgg yàlla egg fa yàlla eggale ko ci barke bokk yi fi nekk yëpp mm, wi di ki sëriñ am sa wax daanaka doy na sëkk waaye liñ ci yokk rek mooy ñu war a gën a góorgóorlu bu baax a baax ci sàmm ak aar done yi nga xam ne moom sunu sunu maam yi bàyyee lépp di diine ak njub loolu nag ñoom wàcc nañ leen ci war leen ci waroon lépp def nañ ko wàccoo na nag ñun itam nag ndax teg nañ ci yoon wi yoon wi ñuy war a teg teg nañ ñu ci ba dañ nañ ak réew yu bari kon nag war góor góorlu ci sàmm ndono yooyu ba ñu nit ñun koy waree a jébbal bu ñu koy jébbal ñu fekk ko ci anam gëm gëne mu mel na rek léegi yëngu yëngu yëngu yi dafa bari ci ci diine jëpp ci islaam sax la wax fu ne dara nga yëngu ba wàllaale ko ci yoonu seexul xadim bii di mu tarixatul muridiyya waaye ñun li ñuy gën a yaakaar ne mooy gën a mënu mën a dimbale mooy ñu fonkaat njàng mi surtout ak yar bi tarbiya Seexul Xadiim bi ndax njàng moom ci la ko Sëriñ Tuubaa fekk fekk na sunu maam yi daa jàng alxuraan di ko mokkal bu baax a baax fekke nañu daa jàng xam-xam di am xam-xam bu baax a baax waaye tarbiya moo manqué woon ci mag ña bi Serigne Touba dikkee nag loolu la ci yokkaat ba fu mu egg fii mu to fi yoon wu egg tërbiyee googu moo ko fa yóbbu yar nit ñi génne ci ñoom àdduna ak poñetu àdduna jëmaleen ci seen borom ak àllaxira rek foofu la ne woon ak ñi mu àndal ñëpp fonk njàngam lool ku ne xam na ne foo foo ko mën a fu mu masaa nekk daara al xam-xam moo fay nekk sunu maam ju baax ji bari na ci yoonu murid ñoo fi léegi ñoo xam ne moo leen jàngal moo leen yar ca moom it Sëriñ Tuubaa moo ko jàngal boppam moo ko yaral boppam mel ne man damay jàpp jàpp ne li gën a mën a dimbale ci ñu mën a xefsu toraas boobu mooy ñu gën a fonka njàng mi ci gën ko mën xaj bi nga xam ne dafa xaw a fi ne jamonoy sëriñ bi ñu fi jàngale kër maam sëriñ maam Cerno maam Mor Jaara ak sëriñ ak sëriñ Mbàkke Buso ak sëriñ Daam Abdurahmaan ñu fi jàngale ñu fi jàngale dañ leen xamoon baax ñëpp jógee ci sëriñ bi li ñuy jàng doon benn ñu bokk lu ñu gëm loolu dafa am solo ci loolu ci njàng léegi nag dafa mel ne loolu dañ ko xaw a ñàkk ñun yoonu murid njàng bi dafa xaw tasaaroo fu ne nit dafa dafa dafa jógee kum njàngeem ñi nga jóge Mauritanie ñi nga jóge ci golfe bi ñi nga jóge ci sarxu austat ñi jóge ci Afrique biñ dajeewaatee ci dëkk bi nag gëm-gëm yi xaw a dana xaw a wóote suñ mabaadi yi dana xaw a wóote tuuti loolu mooy suñu jafe-jafe ci ci yoonu murid ma yaakaar ne li nga xam ne moom doon may ndimbal ci li nga xam ne ñu ngi koy bëgg di wattu nanool sëriñ sëriñ bi lii ñoo ñu góor góorgóorlu ba am njàng moo xam ne day doon benn xam ne njàngam téere sëriñ Tuubaa yi dañ koy jàng na man gis naa xam naa ñoo xam ne ñu ngi ci lu wër Tuubaa di jàngale te du nangu wunoo jàngale téere sëriñ Tuubaa taalif te murit ñu ngi fay jàngale ña ngi fay jàng te boo fa yóbbu boo fa yóbbu téere yi la yooyu ko jàngale mel na nag loolu ak xëy ak càggante am na ci ñun ci nga xam ne war noonu sexe ba daara yu daara ji daara ji ne woon Daaru Muxti nga xam ne ku ku message bëgg a jàng Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee Tuubaa ba ba mag ñi tàmbalee ami soxna ami doom ami bokk yéen seet si sëñ bi dafa dafa jóge Tuubaa de Mbàkke Bari sañ fa xam ne na booba nit ñaa ngi jaxasoo ba ma ngi ñu jàng ñu jëngu ñi ngi tàmbalee jaxasoo maam Thierno mii la la yebal Mbàkke ba ak benn dem foofu ne moom dafay dem ngir continuer nag yóbbu fa gone yi toll ci jàng ak yar bàyyi suñ Mbàkke bi si Tuubaa ne ku ñëwati ci seex si balaa agsi na jaar ci yow ba xam lu jar agsi laam di lu jot agsi bu jot agsi nga tontu ko mu dem noonu nga ko ni sëñ bi ni ko njàng mi ñore woon nag ak yar bi loolu damaa yaakaar ne moo xaw a des tuuti ci ci yoon wi fi ne te loolu nag mooy liggéey bi ëpp solo ndax awaniir mbir moo gis xale ya la mustaqbal moom xale yi ñoo ko yor kon nag war nañoo góorgóorlu ci jàngal xale yi ci njàngale mi itam ñuy fexe ba jàngal leen sëriñ bi ñu xam sëriñ bi xam nga doon léegi léegi mën ngaa jàng fii ba àggal ci koo ci laaj sëriñ Tuubaa doo xam sax fu mu juddoo ci histoire sëriñ bi duñ xam dara parce que duñ ko jàngale loo amut sa volonté bopp gëstu ko ci sëriñ bi ci ndaw mën a xam loolu nag déficit bu métti la boo xam ne moom ñu ngi koy dund te loolu ci li indi conséquences yi ñu dund ci la bokk kon nag war góor góor lu baax ci xoolaat njàng mi ci xoolaat yar bi surtout yar bi ndax murid yi moom kilifa bu baax moo léegi naa ko wax mu ne nit ñi moom nañ gëmoon Sëriñ Tuubaa di ko bëgg teel day yokk mukk te du dañ ba àll ba penc waaye nag xam gi mooy def xam gi xam gi ndax Sëriñ Tuubaa boo demee la ci wooyee ca làmb ja nga wuy ji ko la ci wooyee surando nga wuy ji ko ca koy dem parce que sëñ bi leen moo tax ñu fay dem waaye ñàkk xam moo tax xamal ne sëñ bi néew ci làmb ci ay spectacle waaye comme yu waxuñ leen li sëñ bi dëgg nag te folklore bi bari na ci yëf yi yaakaar ne loo yëngoo rek sëñ fekk sëñ bi dem fekk fa ci sëñ bi doo ko fekk ci caaxaan mukk ci àdduna boo ko waaye suñu borofuy si te dëgg rek la lay wuy si loolu nag gis nañ ne mm, lu mm, tax ndono li daal ñu mën ko téye bu baax mooy yaraat gone yi jàngaat jàngaraat leen ci mu Serigne Touba am na ñoo xam solo la ñu bëgg de bañ a dégg ba njàngalem Serigne Touba ñu ne Serigne Touba amatul amatul njàngale saa Serigne Touba am na njàngale mooy njàngale Serigne mooy alxuraan wa sunnat wal ijmaa loolu mooy njàngale Serigne bi ay loolu teewul nag am na ci àdduna ay gis ku ne na nga ko gisee ñun nag giseen bi ko Serigne tubaa gisee wala lu tudde njàngalem Serigne ca woowu lañ leen bëgg a tënku rek te buñ ci tënkoo leen bëgg lépp daan ko am ndax gaa yi gaa yi fi nga xam ne ñoom nekkoon ci sëriñ bi mu yar leen jàngal leen de ten tënku ci loole ba adduna tukki kenn du am ñu mel na ñoom ci xam-xam ak leen taxawal diine ak ñin jàngal kon nag mm, loolu daal ci gàttal laa ci xam ne ñoraan na ma ci bëgg ñu gën ci fonkaan njàng mi ak njàngale mi xam naa lu ñuy lu ñu am lu ñu naqari ci foofu lay jóge lu ñuy am lu ñuy neex itam foofu lay mën a jóge mooy mooy mooy fondation ndax ñi ñii ñii ñu tudd kat ci fondation yoonu murid di jege woon Serigne Touba ñëpp Serigne Touba moo leen yoral boppam yaral leen boppam jàngal leen ba koo ci dem ëttam day mel ne yaa ngi ci ëttu ka ci des ndax ñoo bokk lu xam moo ko loo gëm te boo gisee at ne adduna doxe itam mboolem état yi ku ci ne réew mam na muy na mu bëgg muy doxal noonu lay jàngale ci réew ma far faf ku bëgg ci ñooy fekk leen ci ku mun nga bàyyi leen waaye ñoom noonu lan gëm lañuy def ci seen boo demee Arabie saoudite ak la fa moo fa nekk comme neex comme ko du nga bàyyi Maroc gi tasawuf moom itam tasawuf la ñuy jàngale koo bëgg koo bëgg toog ku bëggul ko bàyyi la waaye xanaa murid yi sam bu amoon am jàngale mu ngir noonu ci am nañ kattan gi bu baax a baax a baax mën nañu am suñu jàng suñu jàngukaay mën nañu former suñu jàng ay jàngalekat ba ñu jàngaleel lislaam ji nga xam ne moo dëppook sëriñ bi ci loolu bu ko defoon li ñuy ragal lépp dana dañ te noonu yi nga xam ne moom lañu suñu waajur yi suñu maam yu baax ji bàyyeel te suñu bàyyi nekkoon ca noonu yooyu dana mën a sax mën a dëgër li daal ci gàttal moom laa ci doon sànni maa ngi am bégte bu baax nag ci di leen ndokkeel bu baax ci seen bis yi nga xam ne yéen koy def ndax ku ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa weeru koor ni mu ko fonke woon weeru koor ak weeru gàmm moom Sëriñ Tuubaa spécial la ci doon wax na léppam nii ngeen di def laa def defal boppam tàngal boppam kafe di ko jox nit ñi wax na ne loo ko ci laaj li muy doon ab tab tab tab weeru koor la rek ci tab gi day yokk ndax du ci gànt mukk moom kon nag weeru koor bi bu ngeen dikkee ngeen taxawal fu mel nii di fi fàttaliku ci lépp jëm ci diine lépp jëm ci taxawal ak bokk ak taxawal lislaam loolu yaakaar naa ñëpp mbir yëpp war nañ ci ndokkee nañ ñuy sant képp ku fi ñëw ki fi ñëw xam nañ ni bàyyi nañ leen xel ñu ngi leen si siiwar bu baax a baax di seetaan jataay yi bu baax a baax moo mawduu yi fiy génn yëpp ñu ngi koy teewlu bu baax muy am solo yëpp ñu ngi ciy gis ay ay solution yu ngeen ci génne lan ñu ngi ci ndokkeel di leen sant baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nga ci Seydina Omar bi mu fekkee kàccoor ñuy kàtt kayif ba mu wax loolu dañ caa tegoon ni ko laqad ba'asa Allahu man huwa xayrun mink ila man huwa sharrun minhu wa amarahu bi rifq daan ni ko andil na ko foofu laa lahu xawla laynan la'allahu yatasakkar aw yaxsa xamal ko ne ko yàlla ku la gën fuuf ci ku gën a bon te da ko wax mu def ndànk ndax Aaroon la yónni woon ak Firawna Aaroon ak euh, Muusaa wax dëgg yàlla gën a war na te ba seen borom yónnee ci Firawna dem gis nga la mu ko wax foofu daal di wax lay ne la la yatasakkaru aw yaxsaa kon mbir mi noonu rek nañ ko doxalee noonu rek waxtaan ak nit ñi réer nañ waaye ñu jéem leen a ba delloo seen ci yoon bi delloo seen ci dëgg sëñ Tuubaa ñëpp ko bëgg ndax sa njariñ la lu ant ak lor waaye nag nit day woote lu baax na ci dëgg. ñu bëgg a tilimal loolu bu ko yàq yebal fa ay ndaw yoo xam ni dañuy gor ay yaram te du ko xam te mën na ko bañ yëg yooyu itam dafa mat a bàyyi xel lool fu mbooloo daje ak ña fay ñëw ñu xàmmee leen bu baax a baax tey génne njàngaleem sëñ bi li daal suñ ko defee liñ bëgg dañ ko am asalaamaaleykum a rahmatullah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin ilamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu fekk mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu te di leen ziyaar te di leen ndokkeel nuyoo boobu nag ak ziyaar yi ak ndokkeel yi ñu ngi koy teg ci loxob ki nga xam ne mooy tey boroom dëkk bi di Serigne Abbas Mbacke di ko jotal ci mbooleem njabootu boroom Darou Moukhty di leen ziyaar bu baax di leen ndokkeel ci weeru koor wi di rafetlu bu baax itam taxawaay yi nga xam ne am ngeen ko ci ci barab bi di am mbégte loolu itam ci teewe jataay bi ndax naka jekk gis nañ ci sunu bopp ngir jàpp nañ ne lépp lu fi lu fi waay di def rek kenn waruñ cee jiitu te lii lu ama am solo la ndax jamono daf koo laaj kon ñu ngi leen ciy ndokkeel li ñaan sun boroom mu defal leen ci yiw bu kawee seen njort li ngeen ci jublu lépp ngeen amee ko da ngeen ko bëgg ci barki Sëriñ Tuubaa euh, li ñuy wax rek dañuy ñëw fekk si leen seen biirub liggéey boo xam ne jàpp nañ ne am nañ ci waar boo xam ne dañ ko ciy bay nuyu itam ñu defee ne loolu lépp noo ko ànd loolu tax kon ñu toxal sunuy jëmm ñëw fekk leen ci seen waar ngir nu àndandoo ko yitam ndax waar yu benn la loola mooy ni ngeen ko waxee rek sàmm mu ndonool sëriñ bi loola itam ni ko sunu kilifa yi jiitu waxe noona la ndonool sëriñ bi moom mooy lislaam bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi jële ko ci sunu boroom muy loo xam ne ba sunu boroom nammee sàkk àdduna ba sàkk ko ba ci sallallahu alayhi wa masula jub ci di xàll ay yoon yoo xam ne yërmande ji suñ borom yërëm bindeef yi dafa tax bi mu leen fi indee itam seetaanu leen rek ñuy tëñax tëñaxi waaye dafa bëgg ñu jaar ci yoon ba mën a mucc ëllëg ba mën a texe mën a am ngërëmul yàlla loola kon moo doon illay mbooleem yàlla indi yónni ngir ñu ñëw ci mbindeef yi loola itam bi mu matee ci sallallahu alayhi wa sallam indi alxuraan mi nga xam ne mbooleem lu amoon njariñ te méngoog jamono ji ji muy ñëw indaale na loola loola sëriñ Tuubaa itam dafa sof rek ca loola ndax diggante li fi yonent bi jóge sallallahu alayhi wa ak bi muy ñëw ab diir la boo xam ne la mu indi woon mën naa am ay lënt lënt am ci ci nit ñi ci melokaanu nit ñi ni jamono di doxee mën naa am ñu dugal ci lu ci bokkut mbaa ñu génn ci lu ci bokk loola nag tax comme sunu borom dafa diggee woon ne alxuraan moom moo koy aaral boppam faw muy indi ñoo xam ne daañ koy yeesalaat di ko aar ci taxaw taxawaay ba gën a mat ngir dara bañ caa loolu mooy li nga xam ne moo tax sëriñ bi ñëw te léppam noonu la ko doxee noonu la ko waxee itam jëfe ko wane itam dëgg-dëgg nan lañ war a jàppe alxuraan wane naka lañ war a jàppe yàlla suñu borom wane itam dëgg-dëgg darajay sallallahu alayhi wa sallam moom ak ñi nga xam ne ñooy ay nawleem loolu itam buñ ciy jéem a tënk rek dañuy wax ne nuy itam dañuy jéem a sof ca loola ndax li ñuy wax nit ku fekkee jamono ku ne am nga responsabilité fekke cër la bu nu fekkee itam fekk fi lu toll nii nga xam ne moom la sañ Tuubaa indi muy loo xam ne àdduna mën na cee sauver muy jullit ak ñi dul ay jullit muy loo xam ne lislaam bépp ak nu ko nit mën a dégg mën na caa sukkandiku ba jàll ci lu dul xiiroo ak ŋaayoo wala benn problème loolu bu ñu amee noonu lu toll noonu nun waratuñoo am métier wala yitte ju dul jéem a sàmm noonu loola ndax benn nun noo koy xala jariñoo waaye sunu njaboot yitam lay jariñ su fekkee li sëñ bi indi woon nga xam ne ci yonent bi la ko jëlee mu ñëw yeesalaat ko ba ñu ñëwee ñun defuñu ca lenn lu weesu toog di seetaan bàyyi noona ba lañ ca war a wagar wagaruñu ko sunu njaboot nañ koy jote mën naa am du méngook ni munu neexe nun loolu yëpp tax nag ñu jàpp ni kon war na noo mën a jóg taxaw ngir aar ndono lool loola itam tax ñuy wax ni kon am na kuréel gu nu lëkkale yoo xam ne dafa mel ni invitation sëñ am sa bii tey loolu mooy illa ji muy kuréel bi ñuy wax xuddaamul xadim ay ay ay ay ay liggéeykat yi sëriñ bi mi nga xam ne moo doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam ci waar wi ma waxoon léegi mooy diiney lislaam ak alquran ak liggéeyal yàlla ci mbindeef yi loole itam lu yaatu yaatu yaatu la ndax ay xaaj yu bari la damay wax ne alquran ay xaaj la yenn yi mi ngi jëm ci ñu xam yàlla sunu borom te kennal ko yenn yi jëm ci nun koy jaamoo yenn yi jëm ci mbindeef yi luy yéwénal seeni diggante muy àtte yeeg lépp lu aju rek ci ñoñ ñoñ lislaam kon loolu lu yaatu la ma defe ne nag ku ci ne am nga ci part de li waral itam ñu jàpp ni ay kuréel war naa taxaw ngir sàmm loolu kenn nit mënul dara te day mel ni àdduna itam li fi nekk lépp li ngay gis mu ëpp doole ci àdduna ak gën laay yéem lépp dañ koo waxtaane rek tënk ko nos ko ngir mën koo jariñoo kon li fii ak waxtaan mi ngi am ci ay nit ñu bokk pas-pas bokk bëgg-bëgg day mel nii bu ñuy nos di dox ca nos boobu lu ñu bëgg rek dañuy jàpp ne war naa mën a nekk ndax lépp lu fi taxaw rek looloo ko taxawal loolu kon mooy lëkkale kuréel gii di Xudaamul Xadim mu jóg nag ci jamono boo xam ne nii jamono daf koo laaj lool ndax yu baree baree baree bare bokk na ci problème bi nga xam ne généralement lislaam moo ko am ci ay déggin yu wuute di ci diwal lu ci bokkut ak ñu nit ñuy tuddoo lislaam di ko méngaleeg seen xalaat ak seen i bëgg-bëgg di ca def lu leen sob ba pare boo waxee ñu indi la ay lay ci alxuraan ci seen i déggin wala ñu indi la ko ci hadis wala ci yeneen ak yeneen ak yeneen noonu itam la ko yoonu murit muy yoon wu rëy wu yaatu woo xam ne dafa dafa méng lu baree baree baree bari indi lu bari ni ma koy waxee ne solo si moo toll noonu ndax wax naa ne yoonu murid mën naa solutionner àdduna ci lu wér même ñi dul ay jullit bu nu amoon sunu comportement yi nu am ak ni ñu sëñ Tuubaa yare tey xiiroog ngaayoo dootu am kenn dootu lor kenn te it ku ne da jariñ sa moroom te ku ne la nga am da nga ko mën a tasaare ba ña ña ca mënta jot jot ci loola itam ci lislaam la dikk waaye déggin wu gën a yaatal la dama naa coo joxe exemple di wax ni euh, yoonu murit li ñu wuutale ak yeneen jullit yi muy ci réew meeg ci bitim réew yépp boo ko seetee ci biir alxuraan fekk ko ci di ko wax ci joxe misaal ci ni ñuy def di sujjóot di wax ne sunu boroom dafa digaloon iblis mu sujjóot ci sunu maam aadama ak lànkam loola moo waral mu alak ko ndax ne dafa rëy kon jàpp ndigalul sunu boroom loola rek nun di ko jëfe ngir yàlla ak di ca wut lu neex suñ borom loola kon da koy day nekk lu yell day nekk lu jaar di wax ne itam hadiya ah, boo gisee alxuraan di wax ne lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun mooy ah, li nga gën a bëgg au lieu nga nga jox ci yàlla la moom kese yam ci ndax boo ko doon seet ci li yàlla digle tuuti la ca la nga am waaye yow bu fekkee da ngay sàkku ngërëmul yàlla kese la nga am lépp rek nga jox ko yàlla ngir sàkku ngërëmam ak yu mel lu mel ni summi daal ak euh, sukk ak raam ak yu mel yëpp mu bu nu seetee ci alxuraan suñu borom di wax ne yaa Musa inni ana ana rabbuka faxla naalayka innaka bil waadil muqaddasi tuwa loolu lépp ci war may sunu borom lay dem kon loolu dafay yell kon li ñu bëgg a wax foofu rek mooy ak murid lislaam ju gën a jotal la ju gën a wér joo xam ne doo xaajook yàlla sunu borom li nga am waaye da koy far jox lim la lim la lim la jox lim la may lépp ngir sàkkoowaat ko ay ngërëmam te dafa mel ni noonu la sëriñ bi doxe ndax àdduna mësula am ci moom ak wal bu yeggee ci jaayante ñaar fukki mbir ak juróom-ñett yoo xam ne yu dagan la di lu nit war a mën a def te dara du ko ca fekk mu jaayante ko ngir yàlla loola loola leneen la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi ni mel bu ñuy jëm a tënk kon liñ bëgg a wax pour mu leer rek mooy nit ñëpp dañoo am responsabilité ci seen jamono ak la nga xam ne nii moom lañu fekkee ca jamono kon bu nu sunu boroom indee àdduna ba pare yebal nu yebalal nu ay ay ay ay yonent pour ñu gindi ñu ak ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba mii nga xam ne daf cee indi lu gën a leer dafa mel ni ñun itam am na taxawaay bu ñu war a am ñuy wax ne kon ci biir loolu lislaam am na problème boo xam ne nii dañ cee war a taxaw te yaakaar naa jéem lijjanti wala jéema a résoudre problème yi l'islam kenn waruñu ci jiitu ñun njabootu sëriñ Touba gi di ay taalibe bu dee itam yoonu morit bi nga xam ne Serigne Touba daf koo xal muy lu yaatu indi sunna si gën a wér indi lépp lu amoon njariñ indi xam-xam yoo xam ne nii mësuñu koo dégg fenn indi yarin wi gën a rafet wi gënal yàlla suñ borom ndax li tax ma wax li gënal yàlla suñ borom mooy. ab murit lépp luy alak nit wala li suñu borom sit ci doomu aadama Sëñ Tuubaa da koo dindi ci murit yi joxe ci ay misaal ni ki rëy ak nay ak tayyeel ak xañaan yooyu yëpp sëñ bi dafa ñoo dimbali dindul nu ko noonu te melokaan yooyu ku ko yóbbu suñ bor ci suñ borom bu ëllëgee kenn bu la fa ëppale dara mooy mooy mooy mooy suñ borom dafa ne ëllëgat si bëgguma ci yéen seeni alal wala seeni doom li ma yitteel ci yéen mooy mooy mooy xol bu set bu ëllëgee kon loolu lañu sëriñ bi wooye moom la yare itam te loolu itam diggante bi mu fi jógeek léegi ak li mu bind fi bàyyi ko ak ñi mu yar nga xam ne sunu génération bi gis nañ ñoo xam ne ni gis nañ sëñ bi wala gis nañ ñu mu yar ak raaf xaju ci li ciy bëgg a indi jafe-jafe kay mooy ñi ëpp ci nit ñi li ñu tàmm def muy doomu aadama nga xam ne lu muy def jiital ci bakkanam dañ dañ cee da cee bëgg am doole lool ku ne bëgg déggee nam la neexee wala nam la arrangé am lu ci tàbbi lu baree baree bari te bokku ci yooyu yëpp nag ci ëpp tënk lu yaatu la bokk na ci yooyu rek sëriñ si doon njëkk wax junju nañ ko sëriñ bi ni mu xàlle yoonu boppam sose yoonu murit ca Mbàkke Kajoor muy lu wér loo xam ne bokkut ak lañ xamoon ñoom ànd ak moom ñëw Mbàkke Bawol sance ko daaru salaam ñëw tuubaa sanc ko muy barab bu ko ñor boo xam ne dafa doon ñoŋale li mu indi ngir dara bañ cee yàqu dem fa moo ko njabootu boppam ak ña ko yaakaar te nangoo dund ak moom ca loola jël dëkk bi fonk ko lool lépp luy matuwaay mu jël ko ci ba wax nañ ne jamono yi mu nekkee njaareem sax mas naa yebal maam Thierno Birahim borom dëkk bi ne ko na dem tuubaa leeñal ma suuf sa leeñ ko mooy gas génne suuf si féete woon ci biir jël ko ne jël suuf si féete woon kaw dugal ko ci biir pax yi jël suuf si si féete woon ci biir lalaat ko ci kaw dëkk bi loolu lépp ngir sellal ko setal ko yi ni mel ginnaaw bu ko suñu borom aaralee bu yàgg ba nga xam ne kenn mësu koo moom kenn mësu faa mooy yàlla kon bëgg a ñoŋal li mu indi moo tax mu sañ ci Tuubaa waaw suñuy dox ci loolu ñuy dem ba jamono indi nag léegi lii sëñ di doon wax léegi catastrophe mooy am ku ñëw ci biir Touba ne yaa nga fay jàngale te nanguwoo jàngale li sëriñ bi bind kon loolu problème bu sérieux la ñi nga xam ne ni itam dañoo wuy si ngir jëmbi sëñ Tuubaa bëgg li sëriñ bi indi ñu bëgg ca ak seenu njaboot ñuy féréw li seeni doom ak di leen jaarale ci yeneen yoon yu bokkul ak yi sëriñ bi tànn loolu lu doya doy waar la loo xam ne ku ko seetaan day mel ni yow daanaka sa existence ci àdduna leneen looy def lu am njariñ man man man xaw ma ko dama defee lu far la loo xam ne lu mat a taxaw la benn ci yooyu ñaar mooy ñii nga xam ne nii dañuy tuddoo sëriñ Tuubaa di woote ci yoonu sëñ Touba ba pare di def lu opposé wu loo xam ne maanaam dafa contradictoire ak li sëñ Touba indi sëñ bi ni mu sonne ci jaamu yàlla ak ni mu fonke alxuraan ak sunna ak li mu liggéeyal yonent bi ak fi mu ko tollale nga gis kuy woote ci turu yoonu murid di woo ay nit ne da leen di gindi wala da leen di jaarale ci aw yoon ba pare loola nga woyofal ko toy bay def sax lu méngoowut ak loolu maanaam ànd ak ñoom di mooy yàlla di fecc di jaxase ay góor ak jigéen li alxuraan ak indi euh, sunna indi ci ne nañ koy jëflantee ci suñu biir ni ki ay sëy ak yi ni mel nga jël lu wuuteeg loola indi ba pare ba koo dëggal ak yi ni mel ba pare di tuddoo sëñ Touba nga xam ne ñooñu moom noonu sëñ Touba lañ ndax li sëriñ bi fàkkoon leeral ko muy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañoo nekk ba sëriñ bi fàkk ba mu jekk muy yoon xàll ba mu leer ñoom ñu ñëw indiwaat seeni tilim tilim. ak seeni bon bon ak yu bon nga xam ne seen bakkan rek lañ ko teg ak bëgg mbooloo bëgg daraja ñëw di tuddoo sëriñ bi ba pare di ko sottiwaat ci li sëñ bi fakkoon loola itam ku ko fi bàyyi ne yaa ngi dox ci leneen loola man la ngay dox xawma lu muy bëgg a tekki te loolu yëpp ceetaan meeg noppi gi mën na cee indi ay lënt ba ña koy dégg di xool ñi fi nekkal sëñ Tuubaa te gis ne waxuñu ci loolu loola mën naa indi ay jafe-jafe ci ñeneen ña nga xam ne sax seen yoon néewu ci rawatina nag ñi nga xam ne dañoo bëgg sëñ Tuubaa bëgg a topp yoonu sëñ Touba di ay ndaw te xamuñu fu ñuy gindikoo ñu fëkk leen di leen jariñoo te bu ñu amul sutura yàlla lool ñoog ñoom sawara lañuy ñuy dekkee sëñ bi wax na ko fu wér a wér euh, topp yàlla topp yàlla la tudd topp yàlla ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran loolu la sëñ tubaa indi lépp lu ca bëgg luñ ca bëgg dugal lu ca bokkut bokku ci mooy yàlla yitam mooy yàlla la tudd bëgg ne da ngay mooy yàlla ak topp sa bakkan ba pare nag bëgg koo méngale ci say xalaat ak sa xel mu neex ak say may yoo xam ne xaw ma foo ko jëlee yaa xam yow la concerné bu dee dangaa tëdd géntu ko wala dañ la ko ilham yaa xam waaye loola moom ci li nu xam sëriñ bi doon ko doxee indi ko bind ko bàyyi fi mu méngoog alxuraan ak sunna loola moom nun liñ mën a xam mooy bokkut ci yoonu sëriñ loola itam lu mat a taxaw la lu mat a wax la bi ci dolleeku itam mooy ah, problème yi am ci en tant que citoyen nag maanaam réew mi nga xam ne dañ koo bokk. muy loo xam ne daf noo yitteel ñun ñëpp ndax àtte yi dox ci réew mi nun lay àtte ak sunu njaboot alari réew mi ñun ñëpp ko bokk ñoo bokk di ay sénégalais te itam depuis bi réew mi sosoo wala lu ko jiitu ca maam ya ba ba ba léegi maanaam ay nit ñoo fi ñëw ñoo xam ne bokk ñoom diine bokk ñoom ay aada bokk ñoom lu ñu gëm ñu ñëw toog ci bopp réew mi toog ci bopp réew mi mooy indil ñu projet de société mooy loo xam ne ñoom mooy seen civilisation imposé sañu ko ne ñu moom ngeen di doxe indil ñu ay loi ak lu mel ni constitution boo xam ne nii moom la ñu tegal ngir réew mi di ci tënku te loola la ca ëpp dafa contradictoire ak li waa réew mi gëm mooy li nga xam ne nii mooy mooy l'islam lu ci bari daf koy dàq muy ci wàllu miraas ak atte yu baree bari li ci luwaay Sénégal indi bokkul ak li alxuraan wax lim ñu digal ñu dund ci te loola itam ma jàpp ne jullit yi bu fekkee taxawaay bañ war a am am nañ ko li war a xam nañ ko war nañoo mën a jóg nag ci dund li ñu bëgg ak li ñu gëm ndax it ñoom ñii kan nga xam ne ñoo koy aaral tubaab yi tey nee nañu ay jullit lañ ah léegi nag naka lañ mën a tënkoo ci loo xam ne vingt et unième ak fi jamono toll ak ni ak ñor amee ci àdduna nit ki ñu lay àtte ci loo xam ne du sa gëm-gëm du sa bëgg-bëgg du sa aada nga di ko nangu loolu itam ma defee ne lu ñu war a jóg la lu ñu war a taxaw la lu ñu war a wax la léegi nag jóg taxaw wax nit ki mën nay tëdd fi ab barabam di xalaat mbir di ko naqarloo ko jàmbat waaye li fii jaralu ko jóg rek mu am courage jàpp ne lu mu fi war a jële la day mel ni solution du ca mën a am ba ca dolleeku it mooy li ñuy wax olof daan ko wax bu yàgg ba léegi mooy mbooloo mooy doole nit ñi lu ñu maase ci bëggandoo ko nosandoo ko buñ ca doxee loola war naa mën a sotti ñu toll fii nu toll ci réew mi daal Sénégal ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañ ëpp na ko sax ndax bañ ko dalee di wax yàgg na ñu toog ba nëgë ni ñu ñuy àtte ci loo xam ne ni benn loi dafi am boo xam ne ni dafa contradictoire ak lislaam loolu moom dafa ruslu te it dafa ëpp bi ci dolleeku mooy lii nu yàq muy sunu anali réew mi ak sunu gànjar yii nu am nga xam ne yàllaa nu ko jagleel tañ moom ko te soxla ko loolu itam ceetaan mi warut dafay mel ni bokkut ci ak ñor te loolu yëpp solution mën nañ cee am bu fekkee takkutoo nañ te def ko muy sunu yitte def ko muy sunu mbir Euh, bi ci dolleeku mooy jamono yi ñu toll li ci gën a dolleeku mooy tubaab yi daanaka ku ne xam na ne lañ amoon jeex na ay billets kese lañ am yu nekk ci banque waaye ressources yañ amoon lu ci ne dem nañ ba xam ab app boo xam ne buñ ca yeggee dafay jeex foofu lay yem kon loo xam fa muy yem rek day mel ni jeex na Afrique la ñu exploité gul woon ñu fas yéene ñëw lu ñu fi am ci gàñ ci gànjar wala lu ne ci suuf si wala njariñ ñu fas yéene ñëw euh, tekki seen loxo. defeetuñ ko nag ci ay fetal wala takk nit ñi di leen yóbbu waaye ci ay pexe lañ ko bëgg a defee su fekkee ne ñu ñor nañ wala ñu am dara ci ak xam loolu yëpp war nañoo def yitte ci taxaw ci ngir mu bañ a am loola nag la ci jiitu mooy ñii ne ci sunuy kanam koo ci xam ne danoo xam ne ñoom nga fi nekkal ñu fas yéene nga bañ a doon sunu njiit koo xam ne nag man nga fee nekk te nekkal nu fi dina doxal ci sunuy yitte muy sunu diine benn ak sunu sunu sunu sunuy aada ak sunu bopp ak sunu réew mii su boobaa nu fas yéene ànd ak yow ci la nga nekk su ñu demee ba gisuñu ca ñooñe sax koo xam ne nii mat na ko waaye waaye sañ bi li ñuy wut ci nit di ko wut ci njiit kay fii ci kër sëñ Tuubaa la ëppee ndax nit ku mat amut fen waaye nit mën nañoo gis fi ay nit ñoo xam ne man ngaa waat ne mat nañ ndax lépp lu ñuy xool ci xeeti maandute ak xam-xam ak njub ak yiw mi ngi ci ñoom an ana luy ndey ñooñe ñu bàyyi leen fii nag ca lañ leen gën a soxlaa ba pare di wuti koo xam ne ni yow xamaloo ko dara lu mu la wax tey bu ëllëgee mën na ko weddi li ñuy taamu ci nit ku baax lépp ne ci moom nga di ko jiital loolu yëpp ak xeeti doyee di la ñu war a nag réfléchir ci nag wax dëgg yàlla nit ki xam ne ñëwul àdduna rek ngir di seetaan xale ba gën a ndaw taalibe ba sëriñ ba ñëpp ku ci ne da am responsabilité li ñu am nag muy sunu yoon loola lañu ñu ca mën a jariñ mooy ñu takk ko nos ko fas yéene ànd dox ca loola jël ca sunuy responsabilité ndax loolu la yàlla santaane nag wabtaxi fi ma ataka allahu daaral axira wala tansa nasibaka mina dunya waaye inna allaha la yughayyiru ma xataa qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim am na loo xam ne noo ko moomal suñu bopp te ñoo ci mën a taxaw a ah léegi nag ku ne tëdd ci sa ron lan di jàmbat wala ngay metti du naan lii du yoon ak lii lii lii lii lii lii wërta am saafarawul dara dañuy jóg fas yéene taxaw li ñu moom te yàlla jox nu ko ñu téyel ko suñu bopp loolu laa jafe ne jamono toll na foofu te itam mbir mi toll na foo xam ne nii nag waaj jaratu ko ndax lu baree baree baree baree ngi yàqu te am na ci loo xam ne na muy yàqoo day mel ni bu xasee yàqoo noona ak defar da cay daal di weesu ba tax na daal ñëpp am responsabilité waaye kilifa yi ñoo ci raw loolu itam tax ah man de ñoo ngi ci xudaamul xaddim bi fas yéene li daan gaar mbooloo yi ko jiitu woon du nu gaar ndax dañoo wallanteeru jàpp ne jihaat la ci liggéeyal Serigne Touba ak liggéeyal lislaam ak liggéeyal askan bi sant di remercier wax dëgg yàlla ku mel ni sëñ Amsatu mii ak sëñ Sidi mii di suñuy bàyyi seeni taxawaay ndax taxawaay bii ñu am ñoom mu ràññeeku ak seen présence ci mbir la muy jur su ko seeni moroom yi mel ni ñoom taxawee woon kon ba tey lu baree baree bari saafarawu na ndax li ñuy wax bukki bu dabee ponkal ca doxin walla am na loo xam ne nii bu am na bët yoo xam ne bu nu koy sañ a xool rek nun noo ko may te itam fi mu ne nii dem nañ ba Sénégal moom ñu ngi liggéey ci ñaari mbir bataille psycholo psychologique ak bataay communication bataille psychologique mooy yow mi nga xam ne danga ngaa yor la gën a am solo ci àdduna nga xam ne lu ne xaj na ci xeeti njariñ ñu gëm loo la ne lii nga yor du dara nekkoo ci dara di ko wax di ko wax ba nga dem ba muy bëgg a dugg ci sa bopp yow te bu ñuy seet lii fi am sëñ Tuubaa indil nu ko mu am daaru musi fii am ci ëtti sëriñ Tuubaa boo doon wër ci àdduna ba mu daj doo ko gis fenn ci xeeti yiw xeeti mbaax xeeti nangul yàlla nangu koo ci mbindeef amut fenn kon bataay boobu ñu ngi ciy góorgóorlu lu baax ci diaboliser sëriñ si ba daanaka sëriñ si di bëgg yegg ci di daw ne ay sëriñ lañ te moo ne ñi leen di sikkal di ñi ci ëpp wax naa ko barki dem ci benn rajo am na ku ma mës a dégg mu taxaw ci rajo di wax lu ñaaw ci sëriñ si bay siitee mbàkke mbàkke ci ab rajo mu naqari ma lool may dox ba ca jamono yooyu matul ñetti weer ñu jàpp ko ci mbirum ndeke moom boroom ñaari tur la ci lu fis loo xam ne ni amu ca lu ñuy werante ba dañ ko jàpp dem tëj ko moom mi doon wax loola ba muy wax loola xaw ma waaye ngir wax leen ne ña leen di sikkal ñooy ñi yées ci àdduna bañ lu baax moo tax ñu ñu leen sikkal kon loola bu ñu demee ba bëgg gëm ñoom la ñuy wax bataille psychologique bi ñoom ña ngi cay bëgg a gagné ci des it mooy communication di wër di wax di ñu sikkal di ñu waxal lu bon lu ne di ñu reeteet ba mujj ñuy dëbb nëbbutoo ko daw ak ak ak ak laqatu di ñu jiiñ ñuy noppi ci loo xam ne ni la ñuy wax dara amu ci mu mel ni buy bu fekkee nit ki dafa sax rek ci ñu lay jiiñ te weddiwoo kay dégg di dégg na yaa ngi dégg liñ lay jiiñ te weddiwoo ko waa moom lu muy mujj jàpp liñ leen di waxal lépp lu am la ñoo ko def toon loolu itam lu ñu war a gën a fonk la te def ci ab liggéey parce que jamono ji itam foofu la toll ah, ci lii daal jàpp naa ne jóg jot na ci lu ko mat mooy ci tënk ci yooy yi mooy problème mu lislaam ci boppam waaye problème mu yoonu murit ci tuubaa ak ñi koy tuddoo tey doxi doxin woo xam ne maanaam sëriñ bi daa jëm penku ñoom ñoom ñu jëm sow nga xam ne tey ku doon tudd noonu sëriñ Touba mën nga leen caa jiital moo ñiy tuddoo ay seex wala leneen di laytoo may yu leen yàlla may di woyofalal nit ñi jaamu yàlla ni ki alxuraan ak sunna ngir topp seen bakkan di réeral nit ñi ñooñu kuy lim noonu noonu sëriñ Touba war nga leen caa njëkk boole te loolee itam buñ noppi ca day mel ni ñoo dëggal loola te loola wérut du dëgg sëñ bi weddi na ko ay yooni yooni yoon weddi na ko ci jëfam weddi na ko ci ay waxam weddi na ko ci taxawaayam weddi na ko ci léppam kon loola euh, responsabilité boo xam ne lu ñu war a taxawee la bi ci des nag mooy ñii nga xam ne ni ñoo ne ci suñu bopp réew mi nekkal fi tubaab yi di yàq suñu alali réew mi du yàq suñuy jikko te amuñu benn volonté ngir defar réew mi ndax li may wax réew mi volonté rek la soxla mooy ngëm gu mat ak jub gu mat aku dëggu aku fit ngir defar réew mi soxlawut ngay dem bitim réew di fa wuti ñaari dërëm xoolal li réew mi yitteel ci wàllu xam-xam nga nga nga nga gàcce réew mi ci ñu jàng ko waaye itam liñ ñu am akus néew nañ ko delloo ci exploité ko ci li réew mi am ci suuf ak ndox léegi réew mi suqaliw leneen luñ la mën a wax ci àdduna ay nax alal jii ñu jël di ko def ci njàngum njàngum nasaraan mii ñu ne bu ñu jëlee 40 pour cent ci budget réew mi moom la ñuy def ci njàng bi mooy téeméer bu budget réew mi doon téeméer ñeent fukk ya ci njàng lañ koy def te njàngum diine ak alxuraan amu ci ñaari dërëm loolu lu ko gënoo tegoo di ko ci yoon gën koo ñaaw gën ko dig yabaate amut te ñoo ko ci bàyyi nu itam lu tax ñuy nangoo bàyyi loola ñoom ñu di ko def ba pare ñuy maslaa ñoom ci leneen te saafara wuñ lii ba pare yooyu du dëgg du yoon te it yenn wut sax maanaa te man de damay wax ne nit ki mën naa am gis-gis yow seen la ngay dem mu xeeb la waaye nag bul nangu mu ku mu yab la yab la nag mooy mu làmbu la ñëw seet la fekku fa dara wala mu fekk fa ak doyee waaye am na loo xam ne daal wax dégg yàlla ci sama gis-gis ruslu na ci seetaanati ko te it ñëpp a ci am responsabilité waaye rawatina kilifa yi nga xam ne mën nañoo wax nit ñi dégg leen muy yii daal jortu naa ne lu mat a taxaw la ci gën cee def ay xalaat ak di ci dox di ci wax fas yéenee takkutoo mbir mu ñëwati ci lu mu mën a doon ñu jàngat ko suñ ko jàngatee ba pare la cay suñuy position ñu ñu tasaare ko ba ñëpp dégg ko argumenté ko ba ñëpp xam ne ñun fii lañ jëm bu ko defee nag di dox ca loola bu ñu manee dem ba jëlal yëf yi suñu bopp nag doxal ko ndax bu ñu jëmee ne jub nañ nit ñu yere baax na li ñu sëñ Tuubaa bàyyil mi ngi ci ñun su boobaa sañ waruñoo ragal a taxaw ne ñëw leen jox ñu ñu doxal ndax li fi sëñ Tuubaa indi lu ko tanee amut fen loolu moom mooy li nga xam ne nii moo moo gën a wér ci lépp nag ci bépp anam boo xam ne ci wàllu social ci wàllu culturel ci wàllu xam ci lépp lu mu mën a doon la ci sëriñ bi indi moo gën ndax dafa fekk la yàlla indi yonent bi indi ko mu dolli ca loo xam ne nii day mel ni rek euh, yàlla jox la ay mbir xaaj xaaj ko ne la tey bis bi na ma ci julli juróomi julli at mi na ci weeral weeru koor sa diiru dund na nga ma ci demal màkka nanga wax ashadu an euh, asaka na ko génne ci at mi jox la ab lim ma indi exemple bi ma joxe woon léegi ci yoonu murid ak addiya yow au lieu nga génne lam la sant ci asaka nga génne ko yow nga nangoo jël la nga am lépp joxaat ko yàlla sëñ Tuubaa noonu la dunde ci léppam loolu nag loolu nag lu ko gën a wér amut fenn ci wàllu ni ñuy dunde itam muy lu rafet lool ci warmaalanteeg joxante cër ak yërëmanteeg di dimbalante loolu it amut fenn ci àdduna ñun dong ko am loolu nag dee su ko am ba pare di jëggaani dara baa nga bàyyi nit ku tekkiwul dara mu ne ci sa kanam di la foye di la nax nax yu yomb yoo xam ne nii lépp lu luñ dugg dugal ca bëgg laa fontoo loolu daal wax dëgg yàlla ruslu na te lu mat a lu mat a taxaw la daal ma tax ne ma jàpp ne daal war nañ cee gën def yitte rawatina suñu kilifa yi suñu kanam ndax ñoom bu ñu taxawee suñu kanam rek du ñemee te suñu woon wuyu te it jàpp naa ne lépp lu nos tasaare ko nit ñi bëgg lu baax moom duñ jeex ci réew mi ñu ci bari réer moo leen jàpp ñenn ñi seen bakkan a ah, comme ki newut ci dëgg nag moo mën a ñeme ci mbiram ba man caa yegg fenn fi rawatina yow mi jàpp na ci dëgg nga nekk yooyu daal Ah, war nañ ko gën a yaatal def ci yitte waaye gën a def ci sunu bopp yii ne dañoo am responsabilité ci mbir yii nga xam ne ni ku ko seetaan lu bari yàqu te bu lu lu yàqu ñun ñëpp la yàqu ci ëpp tënk daal ci gàttal ci loo xam ne nii waajaluñu ko ndigal moo nu ko yóbbee loolu lañu amoon ci luñ jàpp ne war nañ ko mën a indi di sant bu baax di gërëm di rafetlu jotaay bi di ñaanal kilifa gi nga xam ne moo ne ci bokku njabootu Cheikh Ibrahima Fall suñu borom defal ndimbal ak tawfeex defal ko ndam yu ëpp ña fi daan jaar ndam yañ amoon ah, kim fi wuutu itam sunu borom dolli ay leeral te yokk ay darajaam ci barke Cheikhuna Ahmadul Xadim jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceeba jamono yi ñu koy taxawal waxoon nañ nañ indi ay tur yoo xam ne dana méngoobu li tax a jug mbooloo mi te lenn luy nuru lu juyook li sëñ bi jàngalee lu ci am ci lañ jële woon tur Xuddaamul Xadim muy ñiy liggéeyal Serigne Touba leeraloon tamit ni démarche mbooloo mi ci wàllu delluwaat sëñ bi wàccuwaayam tekkiwut wut euh, li ñuy wax kenn sëñ bi ci maanaam mi nga xam ne moom mooy njëkk ñëw ci xel maanaam euh, maana tawxiid bi nga xam ne euh, ñiy jàngale diine ak jëmi ci njàngale sëñ bi ci moom dañoo am fiirange gu mag a mag ci boobu baat ñu di ko askan ak yàlla subhaana wa taala Euh, ba bokk yi dara loon ci taxawaay boobu loolu ne ne jubluwaay bi moo doonoon wàccuwaay bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci réew mi ak ci yoon wi ñu delloo ko ko ndax léegi léeg sëñ euh, Cheikh Abdou juñu na ko jamono ji euh, ay woote yu bari da ngeen koy dégg te lépp ñu koy askanale ci sëñ bi ak ci yoon wi te la koy lal souvent du doon njariñul yoonu murit du doon njariñul yoonu murit daanaka ñuy mbubboo sëñ bi ngir dund ci la si na xam satu ju ñu ne ko sànq eh, ba tax tey ñu dem ba léegi dangay dégg jotaay boo xam ne lañ koy woote ne sëñ bi lañ ko wooteel lenn loo ci mën a déggee lu lay delloo ci sëñ bi doo ko ca gis eh, di naatal di jëm ci sa bopp rek te ki liggéeyoon liggéey bi dooloon kenn kon dafa doon jotaat ñu ñëpp ñu delluwaat ci moom am benn delluwaay boo xam ne mooy atte euh, suñuy mbir delluwaay boobu noonu nag li ñuy wax almarjaiyya almustaraka ci yoonu murid moom sëñ Tuubaa ci murid yi am moom la tubaab di wax le dénominateur commun ki nga xam ne boo ko tuddee murid yëpp yëg nii yaa ngi wax ak ñoom loolu sëñ bi lañ ci am loolu loolu il faut ñu delluwaat seen bi wàccuwaay ba nga xam ne euh, lu mu nekkul rek lu mu doonu delluwaay lu mu doonu référence ci murid yi dañu daan xam ne lu ci lu ci lu ci nit dugal la donc démarche bi njëkkoon ci mbooloo mi moo doonoon loolu moom leer au départ ñu xam ne référence unique bi nga xam ne murid yi am nañ ko mooy sëriñ bi euh, danañ koy misaal ci yoon wi ni mu bindoo ni dafa mel ni ab dëkk xam ngeen ni ab dëkk ay kër ñoo ko ëmb tey kër ñoo dajaloo mu doon ab dëkk léegi nag bokk na ci li nga xam ne mooy tax dëkk bi jag moo di ñun ñëpp bu ñu génnee ci kër yi ba daje ci pénc ba nañu waxtaane forage bi yàqu ak lu koy dépanne nañu waxtaane poto lamp yi ci mbedd mi lakk ak lu koy saafara nañu waxtaane tëli bi fa mu toje ak lu koy defaraat ndax yooyu bu defaroo kenn ku nekk waa dëkk kër këraan yi dëkk bi yëpp dañ dañ cey jariñ waaye bu dee bu ñëwee ci dëkk bi ci penc mi war a waxtaane forage bi yàqu am sa jaxar day bëgg a waxtaane rëbidam ba yàqu ci kër ga nuñ koy lijjantee sëñ Abo Mbàkke bëgg a waxtaane làmpam ba lakk du sotti du sotti dañuy waxtaan yi ñu bokk ci dëkk bi ba pare loolu nag mooy sëñ bi sëñ Tuubaa mooy dëkk bi suñ kër këraan yi mooy kër yi constitué dëkk bi ñu xasee daje ci penc mi ñëpp bàyyi suñuy kër dañuy waxtaane li nga xam ne noo ko bokk su ko defee bu jagee ci la yi ci kër yépp yi jag léegi nag euh, ñi nga xam ne dañuy xeex euh, euh, yoonu murit dañuy xool li ñuy wax awaaminu quwwa li li may yoonu murid doole yoonu murid li ko may doole yooyu la ñuy dindi par si ceex bi ñu ne ko mooy labat labat ay psychologique bi benn la ci euh, facteur de force am nga mbooloo mu daa am yuy daje tax mu am doole yoonu murid dafa bari yu mu dajale bokk na ci mooy euh, alal ak mbooloo ak euh, xam-xam ak nag benn kàddu boo xam ne moo leen lëkkale ñoom ñëpp euh, li tax loolu moo tax ñu am doole léegi nag pour néewal leen doole dañuy fexe ba yooyu doye di ci seen i bët ba ci njëkk mooy seen marjaayaat yi euh, yi nga xam ne moom mooy delluwaay yi moo waral doole ji dañuy fexe ba mu woyof ci ñoom bu ngeen fàttalikoo élection yi fi amoon 2012 euh, dafa bokkoon ci campagne bi nga xam ne doon nañ ko mën a mooy fexe ba. li nga xam ne moo gën a am doole ci réew mi te a orienté population bi surtout les masses ce qu'on appelle les masses li leen mën a orienté muy doole yi sëriñ si dañ moom ci li ñu war a affaiblir la bu ñu bëggee euh, ñoom ñu doon jàll ndax xam nañ ne ndigal impact bi nga xam ne am na ko dans la sociologie du Sénégal euh, rawatina dans le milieu mouride nga xam ne benn kàddu bu jugee rek mën a def effet bu mag a mag a mag léegi dañuy fexe ba loolu néew doole ci bëti nit ñi. moo waraloon bu ngeen daan lu waxtaan yi ak débat yi dañuy néewal doole ndigal ak wane ni impact ba mu amoon ci ay jamono loolu jóge na fi parce que léegi réseau sociaux yi lu mel ne internet ay Facebook ak réseaux sociaux yi quoi def na jeexee jeexetal ba nga xam ne léegi nit ñi dañu yeewu euh, doonatul rek ndigal lu jóg rek daal leen yóbbaale ba nga xam ne loolu doon na commencé def euh, effet wane également diaboliser sëriñ ci wane ne. sëriñ bi ngeen dégg muy yëngu ci politique wala muy jàppale kenn rek maanaam intérêt national taxu koo jóg intérêt nit ñi taxu koo jóg waaye am euh, bu ñu ko jox la wala leen leen lu ñu ko jox pour wane nit ñi ne leen ku ngeen dégg ñuy tudd kilifa ak lu mu rëy rek bu ngeen xasee dégg ci géew politique bi wala mu yëkkati kàddoom ci politique rek ni ay intérêt boppam moo tax yooyu ci xeex yooyu la bokk donc léegi euh, moo tax xuddaam bokkoon ci ay démarches mooy yi nga xam ne dañ ko bokk dañ koo moom muy suñuy valeur te mu doonoon yi nga xam ne bu mappee daanaka dootuñ mën a tabaxati dara société mouride ci la sosu te ay nit jugoon di ko noonu te léeg-léeg euh, ci kuréel yi nga xam ne wala soldat yi nga xam ne ñoom la ñuy ñoom la ñuy ngemb ngir ñu màbb loolu ci yoon wi la ñuy bokk ci njaboot gi la ñuy bokk sëñ bii la ñuy euh, mbubbuwa donc léegi xu daam ni moom démarche boobu moom daa war a leer ba pare mooy buñ tegation ni référence bi benn la léegi nañ xool yi nga xam ne moo téye ndono li li koy mabbu ñu ñu ñu taxaw ci loolu yooyu nag ñaar lay doon mooy euh, yoo nga xam ne ci mbokk la jóge koo xam ne yéen a bokk yëf yi yem ci ngeen war cee yem ab àtte war cee bokk nu ngeen di doxale ba noppi mu am ci beneen taxawaay loolu bu fekkee dafa jóge ci ku mel noonu euh, jéego bi njëkk mooy toog ceeg moom labiré ko yee ko ci wan ko taxawaay bi mu ci war a wara a war a taxawee loolu rek nag la ndax ad diinu an nasiha bu dee day ab jàmbur boo xam ne moom xamut yoon wi nu mu tëddee joxul boppam coono yi gëstu ko ngir eh, mën a wax la ca na mu demee nga xam ne buy wax dana wax an bay ji na waaye di tëñëx tëñëx yi dem wala dégg lu ñuy publier ci presse bi wala lu ay nit di nettali tax mu daal di jël moom it réerandoo ci wax loo xam ne ci yoon wi dafa safaanoo te bu ñu yoon wi benn mu wax ko ci sëñ bi wala mu wax ko ci mbindum sëñ bi wala mu wax ko ci mbokkum sëñ bi wala mu ko ci euh, dëkkub sëñ bi wala loo xam ne dañ koy askanale sëñ bi bu boobaa jéego ba njëkk aussi mooy euh, li yàlla sant jullit ñi te mooy problème amee ñu def ay tànki réconciliation jéem koo saafara ci suuf bu mën naa saafara baax na. bu loolu mënut a safar saafaraw euh, ñaar euh, levier ci la mbooloo mi di doxee pour lijjanti loolu pour faire face levier scientifique et levier juridique wala judiciaire mooy bu fekkente ne topp ko ci yoon def ciy jaadu di di posé parce que yoon réew moom lañ tëddee may na citoyen bu dee boo gisee loo xam ne dalaa naqari ci réew mi sañ ngaa dem fay yoon wax ne nañ fa dem nga déposé fa plainte dégg ngeen fan yi rek ay kuréel yoo xam ne déposé nañ benn plainte contre benn soxna boo xam ne euh, nam melokaan bi mu doon def ci bitti euh, euh, rafetul jekkut donc xuddaam bokk na ci démarché yi mooy topp la ci yoon du ko ci yoon jox mu jël ak nag topp la aussi bu dee ci science nga utiliser maanaam da nga wax da wax ne li nga wax ci xam-xam la tege mu opposé la aussi ay argument yoo xam ne moom it ci xam-xam la koy jëlee su ko defee beneen bi ci toppaat aussi mooy di jël euh, réaction yi aussi mu di ko proportionné euh, kem ni jëf jëmel maanaam bu nit defee lu juunu ci yoon wi euh, bu cay tontu wala mu cay àddu dafa koy tollooleeg jëf joojee na mu mel bokk na ci taxawaay yi nga xam ne sëñ Hamza jël na ko ci turu xuddaam moo doy kàddu yooyu nga xam ne njëkkoon ni fee jib ay jamono xam na ñu bari fii duñ ko fàttaliku waaye ñu yeesalaat ko ba mu doon tasaaroo ci euh, sur le web euh, nit koo xam ne daf ci doon wax wax yu safaanu di ko jëmee ci ku baax ci euh, defoon na ci ay jéego ba loola mujj saafarawu ci suuf nga xam ne ñu bari yëguñu ko kooku nga xam ne si aussi dafa doon utiliser nataalu Serigne Salih bëggoon ciy def affaire affaire business ba bëggoon ko yóbbu ci benn làmb bu amoon Euh, attitude ak démarche yi ci suñ am satu def ci turu xuddam moo tax loola daal di fonk ba waaji mujj retiré retiré loolu donc xuddam ci loolu lay gën a dox ba lii nga xam ne moo mujj xew muy al istifta bi nga xam ne moo amoon ci eh, fukki tomb ak juróom yi nga xam ne njiitu réew mi yëkkati woon na ko ni daf ko bëgg a doxal ci réew mi te ci jëlaat kàddu sénégalais yi loolu ba mu amee ay mbokk jukki eh, jàngat mbir mi ba gis ni lii am na ci taxawaay boo xam ne jullit ñi war nañ ko ci taxaw na ay taalibey sëñ Tuubaa ndax ginnaaw sëriñ bi moom lépp lu ko dal ci diine lépp lu ko dikkal ci ay coona eh, bañ lu mu war a bañ ca waxtu wam ko war a bañ ak fa mu ko war a bañe moo ko fa yóbbu képp koo xam ne dañ ne mooy sa delluwaay ci diine mooy sa imaam ci li yonent bi indi yow sañoo nopp ci yenn mbir yi sañoo cee téye sa loxo waaye lu mu ci mën a doon Euh, lépp mu tege ci ak nite euh, ak xam-xam moo waral bi yëf yooyu amee euh, ba ay bokk mm, lëkkaloo ci ak xuddaam kuréelu xuddaam daayiratu xuddaam dañ ne d'abord li ñuy njëkk def mooy document yooyu ñu nar a soumettre sénégale yi ñu voté ko nañ fexe ba am document yi xool li ci ne def ci suñu jàngatum bopp ala dawi ak taalim al-islamiyya wa mm, awamir Cheikh al-Khadim ay bokk defoon nañ ci réunion boo xam si ñun surtout moo ko ko convoqué woon ci kër sëñ Hamza boo xam ne daairatu rawd ar-rayahin teewoon na ci ak rabitatu almadaris alquraniya comme ni ngeen ko déggee woon rek ay kuréel def ci réunion bu yàgg yàgg yàgg yàgg def ci ay jàngat ba nga lii muy ba muy am booba projet bi dëggantaan génnagul maanaam jëmmi texte bi texte woon ma loi bi projet bi moom lañ doon euh, tasaare bi nga xamee ne njiitu réew mi jël na décret fixé référendum beeg yëpp ba ñuy publier projet de de de loi bi euh, dañ koo daal di jël si jàngat ko ba xam ne ci nekk léegi nag bu boobaa ay jàngat yu bëree bëri ak ay déggin yu bëri moo ci doon am ndax ñi féete woon ci ñi doon ci yëf yi doon nañu wax ni maanaam sëriñ si politiciens yi maanaam opposition bi daf leen a lëndëm da leen tuur lëndëm wan leen ne waaw affaire nguur jigéen lañ ci bëgg a daganal ak yeneen ak yeneen yu bëri moo tax sëriñ si euh, contre ko waaye bu ñu xamoon li ci ne duñu contre ci biir loolu am na ñoo xam ne yabaloon nañ leen ñu ñuy def ay ay ay ñëw ñëw Touba ak yeneen këri diine yi di campagne pour ne ne dañ doon leeral li dëgg dëggi point yi ni mu demee ndax opposition bi dafa tuur landam euh, ñëw nañ ci Touba man dajee naa ci ñoo xam ne personnellement bokk nañu ab jataay euh, ñu ciy débattre bokk na ca lañ ma wax mooy yéen euh, nit ñi euh, opposition bi dañoo jekk-jekk rek ñëw wax leen ne leen waaw affaire ngóor jigéen parce que yooyu la wax naan euh, euh, nouveau droit ci lañ leen bëgg a lëndëmal si tuur tuur leen lëndam ma leeroo ko ne ko kuréel boobu nga fekk da leen kuréel boobu ngeen ni yëngu di di ci def ay ay leeral bu ñu xamoon ni mu demee du du jël taxawaay yooyu ñu xamal ko ne ko maanaam Sénégal bi nga xamee ne loolu jóg na. ñaar ñoo ni euh, euh, ñaari camp ñoo dégagé ci mbir mii mooy ñi ne waaw ak ñi ne déet ma ne ko nag léegi li jafe-jafe bi mooy ñi nga xam ne dañoo féete ci déet dañu jàpp ni euh, ñi ne waaw ñëpp dañ leen a jox ay enveloppe wala dañ leen a neexal ma ne ko loolu ñi ne ci déet aussi mën na leen a indil jafe-jafe ndax waaw bi moom benn camp waaye ay waaw yu baree baree bari ñoo ne ci biir waaw bi ma ne ko waaw sëriñ si nag su ngeen ko bëggee booleeg waaw politiciens yi da ngeen juum ne ko eh, li ma la ci jox firnde mooy politiciens yi ñoom leen ci teel mooy Macky Sall li mu waxoon ne eh, juróomi at bu ko defee day bàyyi ñu voté waat maanaam mandat juróom-ñaari at da ko indi juróomi at te génnaat ci loolu mooy leen ci teel ma ne ko eh, bokk na ci xuddaam ak kuréel yi ñu àndaloon yi ñu doon xeex ne ko jéggi na sax projet de loi bi dem na ba ci. fondement même laïcité bi nga xam ne ci la ak nizaamul jumhuri bu Sénégal di dox fondement wu laïcité ci boppam euh, daf ci am ay tomb yoo xam ne daal wóoruñ ci ñaareel ba bokk na ci yoo xam ne ñëwul sax ci euh, affaire système laïque bi wala 15 euh, points yi waaye même code de la famille am na ci ay tomb yu fi ñëw yoo xam bokk na ci yi ñuy dénoncer bokk na ca code de la famille may gum maanaam aaye gum aaye jigéen kenn dootu ko maye te amul 18 ans te te te euh, gisuñu benn yaxul islam boo xam ne interdire na le contraire euh, ak wàllum mm, yalwaan mi nga xam ne si euh, doon nañ ko xeex xeex boo xam ne jubluwu ñu xeex yalwaan waaye dañ ci bëggoon a jaar xeex daal ak xeex lislaam donc ay tomb yu bari yoo xam ne euh, bokkoon li taxoon euh, xuddaam doon jóg def combat bi euh, lépp loo xam ne nii day néewal doole ndono li ak dig màbbu kenn yi xam naa ne loolu daal tënk sëñ bi waxoon nañu ne nañ ko daal di leeral kon ñoo ngi gàttañ fii di jégaluwaat bu baax nag kàddu yu njëkkati ak jotaay bi ñu bokk suñu kilifa yi fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci leeral gu am solo gi nga xamante ne andi ko ko ci kuréel gi nga xamante ne ñoom lañu dalal fii tey te ñu yëngutu ci um, sàmm ndono li nga xamante ne moom lañu Sëriñ Tuubaa bàyyee mën nañu wax sax sàmm ndono li nga xam ne mooy ndono lislaam mën nañ ko wax noonu kon xam naa ne euh, waxtu yi la ci dafa bëri wut dañuy jox kàddu gi rek Sëriñ Abdou Mbàkke moom Sëriñ Cheikh Khady su ko defee mu yëkkati ay kàddu cant yoo xamante ne dana ko jagleel sunu sëriñ si nga xamante ne ñoo bàyyi ko Tuubaa ñëw ngir bokk ñun jataay bi tey te ñu xam xataayu jamono ji ak bariwaayu jëte yi ak seen new jot kon ñu jox kàddu gi Sëriñ Abdou Mbacké a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim eh, sëriñ Amsatu eh, yaak sëriñ Sidi ak ñi nga àndal jóge Touba yépp ñu ngi leen di nuyu waaye duñu leen sant ndax liggéey bi yéen ko moom yéen ak ñi nga xam ne ñoo amal liggéey bi yéen a ci yem képp liggéey bi liggéeyub Sëriñ Tuuba leneen la ci des itam ñuy eh, yëkkati ay cant yu jóge ci Al Wafa jëm si ci yéen waaye nag bala ñu bala ñu leen ko yeggee ñu gërëm leen ñoom ci taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ko ci jataay bii ba mu am mu nekk jataay boo xam ni mën naa ni jataay yi gën a raar ci Sénégal ci la bokk yàlla dogal ñu ay ndaw ci waxin ndax kenn ku ci ne am na soxna am na kër waaye loolu waxin la taxawal lu mel nii ba ñépp di leen ci roy année bu jot ñu tànn koo xam ni bu ñëwee dana ci dana fi wax loo xam ni ku ci dégg ku ne te bëgg koo jariñoo man nga koo jariñoo ba ci lii ngeen fi indi tey yaakaar naa lu yoon soxla woo la suñu am sa damay wax ni dafa am virus bu ñu dugg faaw ñu am vaccin bu faj virus boobu Euh, te vaccin bi du yomb ndax am na loo xam ni dee su ko waxtaane ci kër dee ko waxtaane ci biirum néeg ci pénc lañ koy waxtaane mbir bu yàqoo la koy defar ci pénc ma lay bàyyi ko euh, yoon wi li dal diine da koo dal sëñ yàlla daf ko may lu kenn amut mu defal ak njabootam ak ñi àndoon ak moom loo xam ni ba àdduna soso ba léegi mësuñoo gis kenn ko am yonent bi moo gën ñëpp waaye sëtam tey bu ñëwoon tey mën la am lu lu suñ siidi maxtaar amul wala suñ siidi maxtaar am lu moom te yonent bee gën ñëpp nag ma jàpp ni ci sama xelum bopp sëriñ bi lim ñuy jox daf koo yombal ba mu ëpp moo tax xamuñu ñun nuñ koy téyee waaye jàpp naa ni yoon yi moom fi mu toll nii warees na koo waxtaani xool li ja li dox ci biir ak li doxul ci biir euh, boo seetee Alwafa gi liggéey bi ñuy def nii nga xam ni tey sëñ Abbas mii fi nekkal maam Thierno moom liggéey bi man su ma ne woon liggéey bi nañ ko bu mu am suba bu subaa lay gën a xum sëñ Abbas nag bu noonu bu subaa bu am ñaari nit du fi ne kon liggéey bi moo ko moom waaye waa dëkk bi nag. ku fi nekk ku ne te bokk ci maam Thierno moo xam Mbàkke nga sant moo xam sët nga loo doon moo xam taalibi nga am nga responsabilité ci fexe ba jataay bi gën a jëm kanam ndax lii defarum réew mën na fee bàyyi ko ndax ku fi toog ko ne da nga dégg loo xam nii yow sa bopp da ci mën a defaroo la nga yore itam boo jaaree ci ni la ko sentaane fii boo fi jógee mën ngaa jariñ kon ko am jataay bi mel noonu waru koo sàggane te ñoom euh, gone yi ñi nga xam ne ñooy alofa te def lii dañ ñoo noppal ñun ndax nii mu leen ware bañ def ko ba réussir ko loolu ñun def noo ware noonu ñu defoon ko ne comme nag ñoom la ko yàlla jagleel bañ noppal ñu waa dëkk bépp ak kilifa yi ne ci leen war mooy topp seen gannaaw te jàppale leen ba liggéey bi gën a àgg foo nii at mu jot maanaam mu am yokkute parce que dëkk bi maam Thierno bi mu koy sanc ci ndiggal Serigne Touba ñaar la ko Serigne Touba indi woon liggéey jaamu yàlla ab jullit amul leen lu lool boo gisee itam euh, si ñam sa euh, ñu bari ay jafe-jafe ci àdduna bi rawatina yoon wi rawatina kër diini dañuy bëgg a xam te duñ njàng dañuy bëgg am te duñ nangu te duñ liggéey boo bëggee xam nag te jàngoo da nga wax loo xam soo bëggee am te nanguwoo liggéey yàlla baaxul la nga mën a sàmm sa ngor ba doy doyloo sa ngor googu da nga wax loo gëmut danga nga lekk loo moomut da nga jël loo moomut da wax nit lu ko neex ngir bëgg alal te loolu mag ñi xeexoon nañ loolu ba jóge fi ba jële ko fi ñun nag ñoo ñëw delloo si euh, dimanche sama dem euh, waadaan tasafaak suñu Thierno Diaw mu suñu mat Diaw baax euh, mu ne bàyyi suñu Ahmad Tasrif dafa ma suñu sëriñ suñ mudu suñ suñ suñ mat Diaw baax suñ mat Diaw baax ne ko ana muudu Mustafa ma nga fa di wàññi baayam rek ñun ñëpp ñu toog ndax ñu wax bi ni muy tekki nee na suñu ahmad tasrif ni cal mu ne ko ana muudu Moustapha ma nga fa di wàññi baayam rek nee ma ne ko teg ma ko tekkil nee mën ne ko suñ tubaa daf ñu daa liggéeyloo alxamis ajjuma samedi dimaas altine talaata alarba moom mu ñëw di ñu liggéeyloo benn bis rek bi ñu waxee loolu ba àggal kenn ku ne def sa commentaire man leen man da am naa sama commentaire boo xam damaa xamul danaa bokk ak yéen nu ngeen déggee wala déet boobu suñ ko nga fa man damaa dégg dégg ni suñ mët jaw pax nangu googee mu nangu loon ba jàpp ni maanaam juróom-ñaari bis yëpp dafa war a nekk ci ndigal di ko liggéeyal Serigne Touba est-ce que taalibe yi léegi nangu nañ lool est-ce que itam bu ma bu ñu masaa liggéey kañ koy jox fam ko daa dugal est-ce que Serigne si léegi boo leen joxee lool foofa lañ koy dugal. nañ jàngat loolu ba pare kon daal sëriñ bi wax ji du gàtt eh, lii ngeen def moom commencé ko sëriñ Abbas ak ay rakkam ak sëti maam Thierno Ibrahima yëpp ak waa dëkk bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo leen foo seen xol sedd na ci taxawaay bi eh, liñ leen fi doon wooyee tam am nañ ci satisfaction mooy dégg nañ fi lu ñu mën a jariñoo te loolu rek mooy sababu jataay bi kon nag ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf yéen ko moom lu fi baax yéen a ko moom ndax sëñ Tuubaa ak maam Thierno dañuy benn lu fi nekk lu ne sëñ Tuubaa fi def damay wax ni moom eh, li ko sëriñ Tuubaa sedd dafa doy sëkk ndax Sénégal gi li muy yaatu yaatu dëkk bu toll ni dëkk Daaru Musi nitu diina sanc ko ci ndigal sëñ Tuubaa mu toll ni amu fi région bi mbokk itam gannaaw Louga moo cëpp xew yi fi amit moo ëpp ci région Louga loolu lépp nag jagle ko Sëriñ tubaat defal la alwafa gi itam dañoo baax waaye kenn ku ne ci ñoom mën naa am thème boo xam ne bis su set mu tere ko te duñu tereete ko te duñu woo kenn waaye nag boo bëggee yaatal géew bi noonu ngay def ñu bokkul ci yoon wi dañ fi ñëw di fi génn seen xam-xam ñu bokkul ci benn taraxe dañ fi ñëw di fi di fi wax liñ xalaat kon nag ngeen dolli leen ñaan te gën leen a jàppale ba liggéey bi àgg fu ñu ko bëggee ñoo ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Abdou Mbacke ci wax ju solo ji nga xamante ne moom nga te muy nekk cant yoo xamante ne dafa bàyyi ko ci muassasatul Wafa bi xuququl jëm ci kuréel gi nga xam ne moom lañu tuddee xuddaamul xadim te sëriñ am sa Mbacke mi jiitu ko kon ci turu muassasatul Wafa ni ko sëñ Abdou Mbacke waxee rek ñu ngi sant. sëriñ Amsatu di sant sëriñ Sidi ak ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal ñëpp di ñaan yàlla gën a dëgëral seen taxawaay te liggéey bi nga xam ne moom la ñuy sóobu di ko liggéeyal sëriñ Touba yàlla defal leen ci ndam lu kawe seen jot. kon ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba ci àllarba ji sëriñ Salihu Ndiaye la ñuy fas yéene dalal muy waxtaanee daayira yi ci yoonu murid asalaamaaleykum wa rahmatullah